أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا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 waan salman bni aamirin ad-dabbi as-saxaabiyi radiyallahu anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa aftara ahadukum falyuftir calaa tamrin fa-in lam yajid falyuftir calaa maa'in fa-innahu tahuur rawaahu abu daawud wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu alxaafidu nawawiyu mu ñëw ba léegi suñu bunt bi suñu garab gi nga xam ne ci lañu toll ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al jinaana al ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy baabu fadli taajilil fitr buntu bii di wax ngëneelu gaawe dog ak li nga xamante ne ak wama yuftiru alayhi ana aji koor gi lan lay doge wama yaquluhu ba'da iftaari ak lan lay wax bu dogee ba pare suñu jotaay bi ñu génn euh, gisoon nañu xadis mille deux mu ne woon wa an abi ibrahim abdillah ibn abi awfa radiyallahu anhuma annahu qaala sirna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa saa'im falamma gharabat ash-shams qaala li ba'd al-qawm walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis avant dernier hadis bi ak bu mujj bi muy hadis 1238 mu ne wa an salmaana mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne salmaan la tuddoon ibn Amir di doomu ku ñu Amir ad-Dabbi eh, as-sahabi te muy bi ngeen nga bañ koo foog ne waa ji du saxaaba parce que bañ koy gis waxoon la Salman nga ne ban Salman al-Farisi ma la non bul yaakaar ne Salman saxaaba yi kenn ka fee ci tuddoon Salman moo ci gënoon a siiw abul islam yi waaye eh, kii Salman ibn Amir eh, ad-Dabbi as-sahabi radiyallahu anhu an innabii muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne bu dogee ahadukum kenn ci yéen mu woor bay dog fal yuftir na doge tamrin ci ay tàndarma fa in lam yajid bu dajul trouvéwul ay tàndarma fal yuftir ala ma na li nga xamante ne ndox fa innahu moom ndox kat tahuur dafa lattay laabalaate dafa jégg dayo ci clab mu ne rawahu soloona xadis bi Abu Dawud di al imam Abu Dawud eh, as-Sijistani rahimahullah wa Tirmidhi ak al imam taalibin bi al imam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala moom mu ne xadiisun lii de xadis la boo xamante ne nii xasanun bu baax saxiix bu wér xadis bii lañ la waxoon romboon na gisoon nañ ko xadis trois cent trente-deux waaye waxoon nañ la nga déglu ko déglu ko man de def naa ko <laughs> waaw waxoon nañ ko <laughs> ah. bien yow tamit masha Allah voilà c'est comme ça <laughs> xadis boobu gisoon nañ ko xadis trois cent trente-deux chapitre quarante léegi ñu ngi chapitre deux cent vingt vingt deux alhamdulillah nastamir fi sayr insha allah <laughs> ñu ngi avancé ci dox gi hadith quarante non chapitre quarante baabu birril walidayni wa silatul arham foofu lañ ko gise woon te hadith bi gënoon na gudd dooru fii que fii foofu dane woon wa an salman bni amir radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu baraka fa in lam yajid tamran falma fa innahu tahur wa qaala as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa wa ala dhi rahimi bun eh, eh, eh, sintaani sadaqa wa sila xadiisun xasan rawaahu tirmidi wa qaala xadiisun xasan uh, da waxoon na ni ñëw mille deux cent trente-huit moo nekkaat nii mooy côté boobu imaam andiwu fii parce que côté boobu ci birul waalidayni baaxee jëme ci say waajur ak di jokk mbokk moo taxoon mu teg ci xadiis bala cat wa qaala te nee na as-sadaqatu gis nga sara alal miskiini ci miskiin boo xam ne du mbokk du jege ñaale kook sadaqa ab sarax kese la wa ala ko rahim koo xam ne yéena bokk mbuumu njurukaay nag sintaani ñaari yool nga ci am sadaqa sa diñ ci am yoolu sarax ak jokk mbokk mu ne hadith la boo am hasan rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan mu ne imaamu tirmidhi moo ko solo te nee na hadith hasan hadith bi foofu lañ ko gise woon bon ci beneen côté bi nag lañ gënoon a wax mooy as-sadaqatu ala miskin ndax moo lëkkaloo ak buntu fii ah, kon kanta taxrij bi mooy bu ñu ko defaat parce que defoon nañ ko foofu voilà <laughs> voilà nooy xadis la buñ jotoo la gis ko que comme que étalé wuñu woon taxawuñu woon tuuti ci côté bii nga xam ne moo jëm ci wàllu dog euh, euh, ci ay tàndarmaag yooyu euh, loolu kese la ñuy taxaw sinon mooy loolu moom lu jàlloon la waaw kon xadis bi bu Seyna Salman ibn Amir radiyallahu anhu kon tax taxrij bi mooy njëkk kii bu njëkk bi loolu gis nañ ko jarul ñu ciy taxawaat ci booba dañ ciy dellu léegi nag lëkkaaleem ak bunt bii nga xam ne moom lañ nekk di wax gaawee dog waaye euh, ak ci lan la nit ki waroon di doge wa waaw dañ daan li muy doge yonent bay saa saa wax nañu ko xatta booy dog lan ngay doge loolu bawul euh, bàyyiwulu ko ñàkk ko leeral moom alayhi salaatu wassalaam mu ne ida aftara bu dogee ahadukum kenn ci yéen fal yuftir na doge ala tamrin ci li nga xam ne mooy tàndarma waaw fa in lam yajid bu amul tàndarma nag ndox kon bi njëkk bi yonente ba biñ gën a sopp mooy tàndarma te tàndarma yooyu boroom xam-xam yi dañ naan bon attention rutab yi nag <laughs> rutab yi moom lañ war a jiite na ah. voilà mooy parce que hadith Seydina Anas bi bi ci teg te imaam Abu Isa at-Tirmidhi noonu la ko tegale woon comme ni nga xam ne imaam an-Nawawi moom la ko tegalee ginnaawam ci Riyad bi nii hadith Seydina Salman bi la teg après mu teg hadith Seydina euh, Anas euh, ibn Malik radiyallahu anhu léegi euh, hadith Seydina Anas bi mooy bi mu naan yonent bi kan nekkoon na kaana nabi saa saam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin mu ne yeneen tibay saa salaam da doon bu wooroon da doon dog laata julli doon loolu julli ba pare di door a doga ah. non day dog ba pare door a julli waaye ci kaw tàndarma yu nooy loolu mooy rutab <laughs> mooy yu nooy yi ah xaji lo waaw <laughs> yeewu nooy rutabatin fa in takun rutabat fa tumayrat bu dee nag amul yu nooya yu nooya noyyi ah, ci ajwa yeeg xeet yooyu yeeg ah waaye boo amul ajwa tamit bu Medina ah dijlat ji na nooy <laughs> dijlat nuur gi léegi yooyu noonu mooy da ngay privilégié yi nga xam ne ñooy yu tooy yi waaw ah te neex te saf lo fa in lam takun bu amoo yu nooy yooyee te am solo ah fa tumayraat <laughs> fa in lam takun rutabat fa tumayraat loolu war a borom xam-xam yi ne non tamru bii daa am lu tamru tamru daa daa gën daa gën daa daa large ah xam nga mooy tàndarma mais yéen ci gën a sopp nga tàmbalee ko mooy seetal yu nooy yi boo amul yu nooy yi nag ah nga jël bi nga xam ne wow na waaye euh, tàndarma la voilà <laughs> léegi nag boo jàllee ci li nga xamante ne mooy boobee amoo boobu it. waaw kay bu boobaa nag nga jàll ci ndox waaw kon loolu la waaw bon euh, léegi nag <laughs> euh, waxoon nañ la fi ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ci al-Fath mu ngi doon wax ne te imaamul xam nga comme que hadith yi dugguñu ci euh, shartu imaamul Bukhari moom imaamul Bukhari indi na buntu bu mel nii mais. dugali ci xadis yi xadis bi ñu mooy xadisu euh, bi mu naan abi Ibrahim Abdallah ibn Abi Awfa euh, annahu qaal mooy bi ñu génnoon bi weesu boobu la fa imaamul Buxaari indi baabu yuftiru bi ma tayassara min al ma aw ghayrihi baabu buntu yuftiru dina dog aji woor gi <laughs> bi maa li nga xamante ne tayassara moo jàppandi min al ma yi ci ndox aw ghayrihi wala lu doon leneen parce que xadis yi affaire duggul ci sartam moo andiwuleen voilà. moo de hadis sayna euh, Abdallah ibn Abi Awfa bi mu ne dañu doon dañu dëkkoon ci tukki ci Ramadan ànd ak Yonent sallallahu alayhi wasallam bi doog jotee Yonent sallallahu alayhi wasallam ne yaa fulaan e yow diw wàccal nga yëngalal ñu sawiq bi ak ndox nga yëngalal ñu jox ma ma naan rek sayna Bilal sayna Bilal ah Yonent sallallahu alayhi wasallam boo mënoon a xaar tuuti affaire daa mel nii affaire bi leer na feede <laughs> ne ko wàccal waaye wàccal nga yëngalal ñu mu xam na Yonent sallallahu alayhi wasallam kii bi. mu ne koy wàccal rek nga yëngalal ñu yëngalal ñu naan xam nga loolu du tàndarma moo la imaam al Ibn Hajar doon wax ne eh, eh, eh, imaamul imaamul kii nu mu day wane ne lii nii hadis bii nii bu Seydina Abdallah ibn Abi Awfa bi te ne tekkiwul mukk kon te ne le fait bii ñu nekk nii bu Salman bi ida aftara ahadukum fal yuftir ala tam loolu laysa ala al wujub wala al wujub loolu nekkul ne lool farata la te par force képp koo xamante ne nii ah da da dafa woor buy dog na ngeen dog kenn ci yéen na doge eh, tàndarma bu amul na doge ndox loolu nekkul ci nekkul farata waaw waaw te loolu ku mel imaam al Hakim hadis bii ñu nekk it na ko quoi. waaw te euh, euh, bu Seyna Anas bi solo parce que Seyna Anas en fait dafa am bu mel nii boo xamante ne moom da ko solo al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata moom moom la njëkk bi teg bi xool hadis Seyna euh, Anas boobu radiyallahu anhu al imaamu al-Tirmidhi Muhammad ibn Ali al-Muqaddami qaala mu ne moom mu ne haddathana Sa'id ibn Amir qaala mu ne haddathana Shu'batu rahmatullah ala al-jami' an Abdil Aziz ibn Suhayb an Anas ibn Malik radiyallahu anil jami' annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man wajada tamran falyuftir alayhi wa man la falyuftir ala ma fa innal ma'a tahur voilà moom nii la ko indi voilà même bu dee ne waxoon nañ la ba ñuy gis hadis bii ñu nekk doon def taxrij bi euh, ñenn ñi dañ ne boo hadis bi dese naa jaar yoona mooy jële ko ci xaw na tumuranke ke ne hadis bi ci kii la jóge Seyna Anas ah Seyna Salman mii daal la jóge waaye Seyna Anas solo nañ ko ci moom mu ne yeneen saa sam nee na man wajada tamran ku ku daj tàndarma fal yuftir alayhi na doge tàndarma wax nañ la tàndarma jooju daa am ay classification yu nooy yi ñu war a njëkk teg yi nga xam ne nooyu ñu bu dee trouvé woo yu nooy boo trouvé wul yu moyen nooy wala yu noo nooy yoo xam ne dara ci nooyut waaye tàndarma la boo ko amul nag nga daal di jàll ci ndox fa innal maa andax yëgal ne ndox moom fahuurun daa nekk loo xam ne lu laa tay laaba laate jéggi na daye ci glaab imam al ah, boobu la njëkkaandi ci buntu bi baabu maa jaa a maa yustahabu alayhi al iftar ba abwaabu foofu la ko naan rasulillah sallallahu baabu ma jaa ma yustahabbu alayhi al iftar Seyna Anas la njëkk di daal day teg hadith Seyna Salman bi après teg ci hadith Seyna Salman Anas ba léegi bi ci tegu te mu mujj ci buntu bii ñu nekk. kon mbir yi loolu la mooy imaam al-Hafiz na Hajar ne woon lii day wane ne dara la dul farata kon waaw loolu noonu hadith Sey bii imaamul Bukhari indi te ñu gisoon ko bii weesu te waxoon nañu ko. Euh, bu Seydina Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu day wane ne kon loolu koy nañ saa saam bu kenn ci yéen wooree dog na dog bu amul ndox loolu noonu tekkiwul ne loolu farata la ba pare ci la wax ne waaye wa Shadd ibn Hazm kanta al imam ibn Hazm <laughs> moom moom moom moom moom moom waqat Shadd ibn Hazm fa awjaba al fitra ala tamri wa illa fa ala al ma moom moom par force wax waxoon nañ ko bi wéen ah moom moom moom dafa dafa dafa dafa dafa dafa isolé wu quoi dafa beru ci waxam ji bu wax ne hadis hadis bii la ñu ko dëggoo rek mais waaw comme que sens am digloo na te tàndarma la ñu ko wax kon nag euh, euh, doge tàndarma moom farata la waaw. waaw léegi du way amoon nag nga jàll ci ndox waxoon nañ la loolu li muy tekki ah mooy bu yow amoo droit ci kaw ci waxu imaam na Hazm mais loolu dëgërul voilà te imaam naw nawawi waxoon na la ko bii weesu. <laughs> ne la xadis bee dañ ciy jàng ne kon doge tàndarma njëkk tàndarma loolu du farata voilà laysa bi fard imaam Ibn Hazm nag moom <laughs> zahiri la day jàpp ci kaw wax yi <laughs> li ci feeñ mu ne sawaay loolu farata la dara fi loolu waxoon naa li muy tekki daa leer mooy boo fi yoree ci kaw waxam bés boo fi yoree li nga xamante ne nii eh, mooy tàndarma ak eh, eh, penton nga war teg plateau bi yaa dee tàndarma yaa dee dat rawatina rutab yu nooyi ak bu mu ci man di doon sax ci xeetu tàndarma yëpp voilà ba pare am ay pain thon waaw ay pain mayonnaise <laughs> pain yoo xamante ne nii def nañ ca ñoomin saucisson ak gaa yi nga xam ne ñoom ñooy marié ak moom di di ak ñoom di couple <laughs> ci ñoomin saucisson ñoomin hot dog ak xeet yu mel noonee waaw ñoomin croissant ak ñi nga xam ne ñoo demee noone yow yooyu yëpp nekk ci taabal ji ak kahwa Touba café Touba jee ngi fii voilà <laughs> ak Nescafé <laughs> waaw Nescafé yooyu yëpp ngi fii waaw ñoomin meew yow amoo droit selon imam na Hazm nga ñëw bàyyi fii tàndarmay di njëkk leneen na tàndarma saay ak ndox amoo ci droit <laughs> même ndox amoo droit bu dee maa ngi fi ndax farata la nga ko loolu nag lay sa bi dëgër parce que wax nañ leneen saa salaam bi mais Seydina Bilaal wàccal nga yëngalal ñu sawiq sawiq moom <laughs> lool ci bale la dara la du la du waaw def ci ndox yëngal ko lu ñu ak mooñ la ak mooñ waaw ci ci ci ci ci ci sawiq yëngal ko jox mu ne jox ma naan mu naan te da doon dog waaw ci yoonu Makka bi lañ ne woon ghazwatul fath insha allah kon loolu lay euh, wane ne waxu imaam Ibn Hazm moom lay sa bi dëgër quoi waaw loolu moom ne par force la du par force waaw mbir mi mooy moo gën rek waaw moo gën nag waaw te yonent bi saa salaam loolu la ëppoon lu mu doon dogooy waaw bu jàppandi woon alhamdulillah kon loolu lu am am solo la waaye lëkkaaleem ak suñu wunt bi hadis bi mooy le fait beneen tamit mooy li ñuy doge mais par successif mooy boo gisee toppal li gën bul xeeb ngëneel yooyu de comme ni ñu waxoon sànq plateau bi yooyu yëpp a ngi fi yow boo ñëwee roy roy yonent way sa ak li mu digle ne defal yow booy dog loo bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg pinto ah ah sawaay ñamal ci tàndarma yi jël ci ñett waaw waaw jël ci ñett mu tóol nag voilà nga jël ci ñett ba pare après nga door a dem nag ci pinton jeeg yooyu loolu nga def ko loolu la nga bu ko defee doxal nga affaire bi wallahu taala fii lu mu teg tàndarma après tàndarma mu teg ndox wax nañ la tàndarma yi mooy yu nooy yi après yu nooy yi nga teg ci li nga xamante ne ñooy yu moyen nooy yi ainsi de ba yu wow yi baax na léegi nag bu dee yooyu yëpp amul nag nga def ndox voilà te waxoon nañ la imaam yi li mu waxoon loolu du du du càllale la ko imaam yi daal di solo wale mooy bi mu ne eh, yonent bi alayhi salaam de dafa nekkoon euh, kaana dane parce que dana war ruya imam Tirmidhi loolu la wa ruwiya anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaana yuftiru fi shitaa'i ala tamarat wa fi sayfi ala al-ma mu ne soloo nees loolu nag dëgërul de waaw nekkul ne daa da koo càllaleel de amut càllale kene ah yonent way saa saam de ci shita mooy ci jamonoy taw ak yooyu moom da doon tàndarma la doon doge bu dee nag jamonoy tàngoor ndox loolu du du du càllale bu bu bu bu bu bu mu jokkale ah voilà waaye de toute façon li ñu xam booy liñ ëppoon li nga xam ne loolu la doon nekk mooy tàndarma bu ma soon a jàppandi sinon gis nañ ci Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma te ne loolu sawiq bu ñu booleek ndox yëngal ci la doge keroog bi nga xam ne ci la woon ci tukki bi kon mu ngi noonu loolu lépp mën nañu koo doge léegi kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi wamaa yuftiru alayhi ay koor gi lan lay doge mu noonee